muqaabilal madina jàkkaarloog Medina beneen côté bi qaala imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi ci riwaayaam bi mu ne mooy sëriñam yi ne fa lamma sami'a bihim rasulullah sallallahu alayhi wa sallama wal muslimuuna qad nazalu haythu nazalu qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama lil muslimiin mu ne nag bi nga xamante ne ci la leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yége seen xabaar gis nañ ci riwaay ñoom imaam al-Waaqidi bi ni mu ko yége imaam ibn Isxaaq yooyu wax ko dana rek sëriñam yi dañ ne rek di yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di déggee yépp que ne ah Quraysh ñu ngi fii ci suñu bunt yi nag julli ñi tamit yé yéeg ne ñoom bërëb sàngam ñu ngi fii ci ay nay ni soriwul Uhud foofu lañu wàcc te raafal nañ ci riwaay yi gis sànq lépp lu fay lu vert mu ne qaala rasulillah ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax wax lil muslimiina jullit mu ne leen inni qad ra'aytu wallaahu wallaahu xayr ra'aytu baqaran wa ra'aytu fi zubaabi sayfi sulman wa ra'aytu anni udu adxaltu yadayya fi dir'in hasina fa awwaltuha al-madina moom mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ne leen inni man qad ra'aytu wallaahi wallaahu xayr xayraa wallaahi xayraa mu ne leen man de mooy yonent ma lay saar saam ci guddi gi dafa gént mu ne inni ca suba ga nag mu wax ko saxaaba yi radiyallahu anhum ne leen inni ne leen mankat bi mu yëgee xabaar bi mu ne leen ra'aytu wallaahi xayran man def gént naa ndax ra'aytu gis naa ci gént baqaran damaa gént benn nag tusbax boo xam ne dañ koo rendi wa ra'aytu fi zubabi fii ma gis ci sama catu e, jaasi sulman ab damm-damm mu damm moo jaaseem ji mu moom moom yonent bi alei satu selaam jaaseem mu gis jaaseem fell damm mu ne wa ra'aytu anni adxaltu ya fii diranin na ma gis sama bopp ma jël samay loxo yadaya bopp samay ñaari loxo ma dugal ko ci benn mbubbu koŋ boo xam ne xasina gu gu wóor gu fortifié mbubbu koŋ boo xam ne dara manu koo manu koo bëtt dara manu la agsi ci moom mu ne fa awwaltuhal madina ma daldi koy ne ah, maa ngi tekkee nag li nga xam ne mooy mbubb koŋ boobu ma gis dugal ci samay loxo bu fortifié boobu ma daal di koy tekkee ne loolu medinatul medina gii lay nekk wara aytu fi zubaabi sayfi salman salman salman as salmu salmu pas sulman salman mooy ab damm-damm xadiis yooyu imaam al buxaari raxmatullah aley na ko noonu imaamu muslim ibn al xajjaaj al qushayri yu naysaabuuri ñoom ñépp daal dinañ koy solo muy xadiis boo xam ne muy xadiisu seydina abu muusa al ashariyu radiyallahu taala anhu wa ardaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xadiis sayna abu muusa boobu di muttafaqun alayhi mu ne mu ne war a aytu fii ru'yaaya haadihi anni hazastu sayfan fanqata'a sadruhu fa idaa huwa maa usiiba mina al-mu'miniina yawma uhudin thumma hazastuhu uxraa fa aada axsana maa kaan fa ida huwa maa jaa allahu bihi min alfatxi wa ijtimaaci almuminin wa raaytu fiiha aydan baqaran wallahu xayr fa ida hum nnafaru min almuminin yowma oxod yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne man de damaa gis a ah, ci gént anni hasastu sayfan damaa yëng mooy yëngal sama benn jaasi mooy yëngal ko fanqata'a sadru mooy ne diggu kii bi nu tudd jaasi bi daldi damm bi mu ko yëngalee gis nañu ci riwaayu imaam ibn Isaaq bi dane man dama gis sama catu jaasi ji daal di am selman denn damm-damm boo demee ci abul was aswad ci almaghazi mu jële ko ci seydina urwat ibn foofu yonent bi aleyhi salatu wasalaam dane moom ci riwaayam ra'aytu sayfi dhal faqaari qad qasam min 'indi dhabbatihi mu ne moom yonent bi aleyhi salatu wasalaam ci riwaaya boobu mu ne gis naa sama jaasi ji nga xam ne mooy zalfaqaar mooy noonu la tuddoon jaasi ji moom jaaseem dañu amoon tur comme fasam yeeg yooyu mu ne gis naa sama jaasi ji di zalfaqaar comme ak géléem yi gis nga ay ñoom ñoom ñoom gisoon nañu géléemam yi tamit mu ne gis naa sama jaasi bi di zalfaqaar qadin qasam mu daal di damm fan la damm ci cat bi ci cat yi la damm mu ne loolu la gis moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw kantaa riwaaye imaam al bayhaqi bi nga xam ne ci imaam abdullah ibn abbas la jaar mu nekk ci dalaa'ilun nubuwwa imaam abdullah ibn abbas radiyallahu taala anhu wa ardaah mu ne tanaffala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama sayfahu dhal faqaari yawma badrin wa huwa alladhi ra'a fihi ar-ru'ya yawma uhudin moom mu ne imaam abdullah ibn abbas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne tanafala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sayfahu dhal faqaari yawma badrin mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci euh, nafli gi li nga xam ne moom la jële woon jaaseen jii di dhal faqaar mu ngi ko jële woon ci ghazwatu badrin keroog ci li ñu jële ci kuffaaru qurayshi ni ci la jële woon jaasi jii di dhal faqaar mu ne moom abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu wa an abi mu ne wa huwa alladhi ra'a fihi ar-ru'ya yawma uhud mu ne te mooy jaasi jiyu ju di dal faqaar moom la géntoon keroog laata xare uhud di am ah loolu la imaam boobu di imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi indi ci riwaaye boobu ci biir riwaaye bi bu Abdullah ibn Abbas mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne inni ra'aytu fii inni ra'aytu anni fii dir'in hasina fa awwaltuha al-madina wa anni murdifun kabshan fa awwaltuhu kabshal katiba wa ra'aytu anna sayfi dhal faqaari fulla wa awwaltuhu fallan fiikum wa ra'aytu baqaran tuzbah fa baqrun wallahu xayr ba léegi muy riwaaya imaam al-Bayhaqi bi na ko noonu imaam at-Tirmidhi soloo na ko imaam Ibn Maaja soloo na ko na ko noonu euh, ñu jële ko ci yoonu abdirahman ibn abi zinaad mooy xadis boo xamante ne nii xadis bu wér la sanadam bu wér la di wax nañ la ne imaam euh, al-Bayhaqi soloo na ko na ko noon imaam al-Hakim ak imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhim ñoom ñépp daal nañ koy soloo waaye bu dee riwaaye ñoom euh, ahmad abu sayyidina imaam Ahmad bi fiihi da'f na Ali ibn Zayd moo nekk ci càllale bi mooy riwaaye imaam ahmad ak riwaaye alxaakim waaye bu imaam at-tirmidhi imaam ibn maaja bi yu wér lañu kon lan la imaam abdullah ibn abbas wax ci jaasi jooju di zal faqaar yawma uhud mun a yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane saxaaba yi kero bi mu déggee ne quraysh ñu ngi ñëw ñu ngi fi soreetuñ mu ne leen man damaa gént inni ra'aytu anni fii dir'in hasina ne man de damaa gént nekk ci benn dir'in hasina nekk ci biir mbubb kom boo xamante ne nii bu baax la dara mënu koo bët am na ci benn riwaaya ci yenn xadiis yi nettali yi dañ ne famaa awwaltahaa ya rasuulallah yonent bi saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko lan nga lan nga tekkee sa gént googu ne dangaa gis sa bopp nga nekk ci benn mubbu koŋ boo xam ne bu bu baax bu dara mënula bët lan nga koy tekkee sa gént googu mu ne fa aw awaltuhal Medina mooy Medina gi ndax Medina noonu la gars yi lu ñu mën di def tey xare bii ñu seen mbooloo mii bu leen tiit lu ñu mën di def du ñu mën a si biir Medina tey fa awaltuhal Medina buñ ñëwaatee ci riwaay imaam Ibn Abbaas bi radiyallahu taala anhuma mu ne fa awwaltuha al madina mbubb koŋ boobu bu protégé wu boobu ma gis sama bopp ci biir ma daldi ne loolu mooy Medina loolu laa ko tekkee mu ne wa inni ma gis ba léegi ci biir gént gi man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam murdifun kabshan maa ngi supporté mooy boo yéegee ci fas wala moto wala yooyu teg benn waay ci ginnaaw mu nekk sa ginnaaw mu ne maa ngi gis maa ngi supporter teg sama ginnaaw ci li ma yéeg caption am kuy fa awwaltuha ma ma tekkee loolu mooy gént li ma gént gis en même ci gént gi gën damaa supporter benn xar sama ginnaaw benn kuy fa awwaltuha kabshal ba ma dal di tekkee loolu ne loolu mooy sangu ndax capsule katiba mooy sayyidul contingent wu Quraysh bi seen sang ma ma ma ma ma ma tekkee gént gi man rasulullah sallallahu alayhi wasallam këni dañ koy rey ñun ñoo dinañ war di ñun jullit ñi ki nga xam ne moo yor drapeau bi mooy sayyidul drapeau Quraysh ki ko yor tey tey dinañ ko rey ñun ñoo koy rey fa awwaltuha kabshal katiba mu ne leen ba léegi ñoom saxaaba yi warab aytu anna sayfi zal faqaari ful ful la mu ne ci biir géntim gi ba léegi gis naa nag sama jaas ji di zal daldi am benn dam damm ci cat bi fa awwaltuhu fii ko loolu nag li ma ko tekkee mooy ne dina am nag benn damm-damm ci seen biir yéen jullit ñi tey mooy xare bii ñu jëm gént gi lool laa gis fa awaltuhu fallan fiikum ma gis ne loolu mooy ab dina am benn damm-damm tey suñu biir ci biir ci yéen yéen jullit ñi tey dina am ci loolu ci xare bi mu ne war a aytu baqaran tuzbah ba léegi man alayhi wassalaam ma gis ci biir gént gi ba léegi benn kuy moo benn nakk tusbax ci biir gént gi laa gis nag woo xam ne dañ koo rendi fa baqrun fa baqrun loolu nag baqr mooy ak fees la ak rendi comme li imaam alxaafis ibn xajar daal di wax ci alfath bi muy euh, indi di wax ci gént gi fi nga xam ne foofu la ko imaam al buxaari indi ci kitaabul maghazi imaam alxaafis daal dinay gën guddal foofu li yonent bi alayhi salaatu salaam ndax mu daldi fara aytu baqran fiikum ma gis nag mu war a aytu baqaran tuzbah fa baqrun wallahu xayr ma gis benn gëléem benn nag boo xam ne dañ koy rendi fa baqrun lool nag mooy ak xotti biir ndax baqara mooy xotti na biir xotti biir fees comme booy fees xotti biiru li ngay fees loolu lañ naan baqar baqara baqrun mooy ak xotti mooy xotti biir ah, mu ne mu ne loolu te awwaltul baqara allati ra'aytu baqran yakunu fiina mu ne moom yonent bi alayhi salaatu salaam li nga xam ne nag loolu nag woowu mu gis ñu koy rendi ci gént gi li mu ko li mu ko li mu ko lan li mu tekkee loolu mooy ta'wil mooy xam-xam boobu yéeme mooy xam-xamu firi mu ne mu ne moom yonent bi alayhi salaatu salaam moom mooy sayyidul muta ñi nga xam ne ñooy def ta'wil ci moom lañ ko jële mu ne mu ne ta yoon nag ma gis gëléem googu euh, nag woowu ma gis ñu rendi ko man li ma ko tekkee mooy dina am ak lu mel noonu mooy am ci ñun ci suñu biir ci xare bii ñu jëm ah. Ah. kon loolu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi gis mu ne leen wallaahu xayr waaye nag maa ngi wàcc mu ne wallaahu te buur yàlla xayru lu baax la mooy lu baax lay def mooy ne même gént gi ni mel mel nii yëpp mooy lu baax la ndax huwa allahu huwa alqaadir mooy def lu ko neex mooy def lu ko neex te da gént gi man lii laa gis ah léegi damm euh, euh, jaasi jooju damm nag jaasi ji damm imaam ibn Hisham ne haddathani ba'du ahli al-ilm annahu sallallahu alayhi wa sallam wa amma thalmu fi sayfi fa huwa rajulun min ahli bayti yuqtal mu ne moom imaam ibn Hisham mu ne nettali na ma kenn ci borom xam-xam yi muy riwaaya bu da'if mu ne yonent bi aleyhi salaam dane damm googu ma gis sama jaasi ji damm mooy am na kum kenn benn góor ci sama waa kër koo xam ne ci xare bi ñu jëm tey dañu koy rey léegi buñ ñëwaatee ci riwaaye imaam al buxaari bi ak imaam muslim ibn al xajjaaj al qushayri an naysaburi alayhima kon ñu ngi woon fi mu damaa yëngal sama jaasi bi ma ko gësa moo yëngal ko yëngal yëngal nga jàpp leen yëngal ko mu daal di damm digg bi mu ne loolu mooy li dal waa li dal jullit ñi bésu Uhud nee na ma yëngalaat ko mu delluwaat gina rafet te loolu mooy li ñëw ginnaaw loolu ci ginnaaw ghazwatu Uhud ci yu bonne nouvelle yi ñëw ci fathu Makka ak yooyu mu ne waaye ma gis benn nag boo xam ne bu ñu rey la wallaahu xayr loolu nag imaam al-Hafiz ibn dane euh, li gën kii wallaahu xayr waxu mooy terme wallaahu xayr mu ne loolu li gën a leer li gën a li nga xam ne moo gën a mooy ne ndax soit day am taqdiir nga ne wallaahu moom lu mu def rek buur yàlla xayrun lu baax la euh, wala imaam alxaafis ne man li ma gis war a aytu baqaran ndax xayrun ak xayran mu ne moom imaam alxaafiz ibn xajar wa inni ra'aytu wallaahu mu ne li gën a leer mooy riwaaye imaam ibn isxaaq bi loolu mooy leeral fii que ne loolu la ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax boo nee wallaahu xayru mooy wa sun'ullaahi xayrun mu ne lool la comme taqdiir mooy danga naan wallaahu xayru mooy wa sun'ullaahi xayrun comme loolu te jëfu lu yàlla def rek moo gën. mu ne wàlla waaye walladi yazharu lii anna lafdahu lam yataxarrar iraadu wa anna riwaayata ibn isxaaq wa inni ra'aytu wallaahi xayran ra'aytu baqaran mu ne loolu wa hiya almuxarrara wa hiya awdax wa annahu ra'aa baqaran wa ra'aa xayran fa awwala albaqara ala man qutila min alsaxaaba yawma uxud wa awwala alxayra ala ma xasala lahum min sawaabi sidq fi lqitaali walsabri ala aljihaadi yowma badrin wa ma ba'dahu ila fatxi makkata imaam alxaafid ibn xajar ne terme wallaahu xayrun mooy ne dese nañ ko seetaat bu baax kii ko def taxriir bi saytu ko bu baax mooy ne le fait que mu ñëw noonu ne sonol laa xayr moom dafa gis ne loolu bon amaana li gën a dëgër mu ne mooy riwaay imaam ibn Isxaaq bi bi ne wa in ndax dane wa inni ra'aytu man de yonente bi alei satu salaam gis naa wallah te war naa xayran lu baax la li ma gis lan la gis xayran aytu baqaran ak gëléem laa ab ab nag laa gis mu ne loolu nag mooy li ñu segg fi man wahiya awdax te moo gën a leer moom imaam al ibn Hajar léegi nag mu tekkee nag woowu ñuy rendi ne loolu lu baax la que ne loolu mooy rey gi ñuy rey saxaaba yi su Uhud te loolu léegi lu baax li mu mu tekkee ko lan mooy fay la ak nañ ci am darajaay nekk ay shahid daraja ju rëy ci awliya yi ñu am ko muy darajaay shahid min awliya illah shuhadaa yi ñu am daraja jooju ak tamit le fait ñu muñ dëgg ci liñ ne woon dañuy génn dañuy xeex te duñu dinañu xeex ngir yàlla ak muñ ci di jihaad depuis Badar ba ñëw ginnaaw gi kon loolu la yonent bi aleyhi salatu wasalaam daal di gis ci gént googu ah ci am na beneen riwaayé bu imaam al Bayhaqi rahmatullah aleyhi beneen riwaayé boo xam ne ah yonent bi aleyhi salaatu salaam dane boobu ci Seydina Anas la jóge Anas ibn Malik radiyallahu anhuma waaye boobu euh, riwaaya bi dafa am da'if dafa am dafa da'if ndax Ali ibn Zayd moo fa ne biñ la waxoon sànq moom moo ko jële ci Seydina Anas ndax moom dafa bokk ci u yi comme li nga xam ne moom la imaam al-Hafiz ibn Hajar wax ci ab Taqrib moo tax imaam al-Haythami mu ne ci al-Majma' rawaahu at-Tabarani wal-Bazzaar wa Ahmad mu ne walam yukmilhu wa fiihi Ali ibn Zayd wa huwa sayyi'u al-hifz wa baqiyatu rijaalihi rijaalu as-sahih ah xadiis bi nag ñuy wax ni mooy duñu jël lépp mais dafa am ak mooy ne wérul mooy ne wérul mooy Ali ibn Zayd imaam al-Haythami dane rawaahu Tabaraani xadiis bii ñuy bëgg a wax imaam at al-Majma mu ne imaam at-Tabaraani de soloo ko ak imaam al-Bazzaar di Abu Bakr al-Bazzaar ak imaam Ahmad rahmatullah ala al-jamii mu walam yukmil te imaam Ahmad matalu ko mooy matalul xadiis bi matul dans son euh, intégralité du loolu la ko soloo mu waaye nag wa fii Ali ibn Zayd Ali ibn Zayd moo ne ci càllale bi te huwa sayyi'ul hifz moom ak mokkalam mooy ku mokkalam baaxul mooy bu jàpp man na jàpp xam nga loolu am na nit ñoo xam ne noonu la leen noonu lañ mel léeg-léeg du luñ tay ne noonu la leen yàlla nattoo du ñu mokkal kat waaye pour nga nekk muhaddis du mokkal rek ndax dafa am dabtul lisaani dabtul qalbi bokk wa dabtu kitaab mooy ne boo xam ne yow dangay jàpp ñoo xam ne ñoom si seen xol la mooy dañoo mën a mokkal loo wax comme ni ñoom Shu'ba ibn al-Hajjaj nee na masumaa bind man Shu'ba masumaa bind lu lu ñuul ci kaw lu weex te nit masumaa wax dara ma naan ko répété waatal allahu akbar loolu mooy lan man bu ma ñëwee sama sëriñ yépp la ilaa Shu'ba amirul mu'minina fil hadith radiyallahu rahmatullah alayhi moom contemporain xaritu imaam Malik la woon xamante woon nañ imaam Malik nen imaamu daaril hijrati radiyallahu taala anil jamii moom euh, Shu'ba moomu le muhaddis par excellence amirul mu'minin lañ ko tudde mooy jiitu jullit ñi ci xam-xamu xadiis la te loolu titre la bu raar bu ñuy joxe moom dane man masumaa bind lu ñuul jël xalima jël daa ak yooyu di bind ci kaw lu weex ay feuilles ay këyit wala yooyu ngir jàpp li waa ji wax diw sama sëriñ yi wax masuma koo def te na diw masula wax dara ma naan ko waxaat ndax buy wax ma koy intégrer sama sama bopp bi jàpp naa ko sama biir sama biir xel jàpp naa ko moom comme cassette la woon moom mooy ne ci côté mokkal gis nga ni enregistreur yi def nii léegi mu leer la ne yow gis nga buñ ko tegee li nga wax rek a nekk bu dee gars yi bu ñu fichier yi wala def ci leneen li nga wax gis nga li liñ fi wax man mii lii may enregistré moo paree di ko dégluwaat li fi nekk laay déglu lu ma fi waxul woon mënuma koo déglu tar benn araf du ko bàyyi moom doon la meloon yaa subhaanallah mooy ne gis nga lépp yow boo taxawoon man nga toog def discours sept heures de après nga pare na ko bon son ba yow euh, euh, man nga maa répété laat affaire bi sept heures de temps mu waxal la ko virgule du ko bàyyi fi nga taxawoon nag fi nga kii woon lépp da naan mais kii moom c'est un kii jinne la wala lu mu doon noonu na meloon moo tax mu ne masuma bind lu weex ci lu ñuul ci lu kaw lu weex te nit masula wax ma naan ko répété ngir ma jàpp li nga wax ndax buy wax ma koy jàpp ça subhanallah lool mooy daptu xal bi dafa am ñu mel noonu am nag dattu kitaab yoo boo manul nag ngay bind waaye dattu kitaab léegi mooy ngay enregistré xam-xam bi yow mënoo ko kii mais enregistré ba boo ko soxlaa daal di noter fichier yi nga tudde ko yoo xam ne waaye lii mooy wax ci masala sàngam yii ñooy wax ci masala sàngam yii ñooy wax bu ko defee yow boo ko soxlaa nga man koo gisaat booy nettali ne gaa yi lii la boo budee wala nga bind wala sa ordinateur nga bind di bind loolu mooy mooy du mën a ku mën da mokkal rek waaye kii moom mooy ak mu Ali ibn Zayd sayyi'ul hifz moom ak mokkalam dafa baaxul woon te loolu bu dee danga koo mel day tax loolu da xat day dalay day tax yow moomu doo mënoo nekk siqa déedéet moo tax mu ne wawa sayyi'ul hifz wa baqiyatu rijaal yi kantaali des nag ci góori ci àlla la ji rijaalu sax yi moo tax xadiis bi wéru foofu mu jaar ci Seydina Anas ibn Malik ba di wax ci gént gi yonent Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mu ne mu ne yonent bi ra'aytu fii ma yara an-naa'imu anni murdifun kabshan wa anna zubata zubata sayfin kasarat fa awwaltu anni aqtulu kabshal qawmi wa awwaltu kasra dubbati sayfi qatla rajulin min itrati mu ne foofu ndax riwaay bi wérul ra'aytu fii maa yaran naa im man gis naa ci fi may gis ci li kiy nelaw di gis mooy dama gént ka anni murdifun kabshan que man damaa supporter dafa dama yéeg ci benn waruwaay daal di sama ginnaaw benn kuy nekk sama ginnaaw am na ka anna zubata fii mooy sama zuba mooy catu jaasi ji catu jaasi ji euh, daal di damm voilà mooy côté bi mooy gis nga côté bi nga xam ne ci ngay dóore daal di damm foofu ñaw daal di damm nee na fa awaltu anni aqtulu kabshal kaw xaw mi ma daal di tekkee loolu ko ne rey sangu waa Quraysh ñooñ euh, lii nag bokk na ci liy wane ne hadith bi non seulement rien rien que Ali la mais ci biir da'iful matn wa da'ifus sanad la ndax matn bi ba ba ci gént gi fi mu ne damaa supporté benn xar gis nañ loolu mu ngi ci saxiixay sama catu jaasi damm loolu it ok très bien mais que man maay rey damaa rey sangu gaa kapsal mi mooy sangu waa Quraysh ñi jiite woon ki yoroon drapeau bi loolu noonu loolu noonu noonu day bokk na ciy wane ne mbir mi wérul voilà ndax yonent bi alei saatu salaam du moo rey kapsal qawmi mu ne wa awwaltu kasra zubati sayfi qatla rajulin min ishrati ma daldi euh, tekkee le fait que euh, sama jaasi ji ma gis mu damm mooy rey di nga xam ne dinañu ko rey benn euh, waay benn góor ci sama fami man yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah léegi bi nga xamante ne nii kon loolu lañ gis mooy riwaaya yooyu kanta riwaaya Muusa ibn ba te mu nekk ci dalaa'ilul annubuwa bu imaam al-Bayhaqi di wax ba léegi ci gént gi mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane mu ne ra'aytu al-baariha fi manaami baqaran tuzbax wallaahu xayr wa ra'aytu sayfi dhal faqaari inqasam infasam infasam min indi zubatihi aw qaala bihi fulul fa karihtuhu wa huma musibatan wa ra'aytu anni fi dir'in hasina wa anni murdifun kabshan yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na da leen ne dafa wax saxaaba ne leen man de biig dama gént euh, benn gëléem go benn nag boo xam ne dañ koo rey wallaahu xayr mooy wa sunullaahi xayr te buur yàlla lu mu def lu baax la mooy ne yonent mi aleyhi salaatu salaam loolu la même bu gisoon gént yu mel noonu lépp day gis côté positif bi rek ndax lool la loo walima laa lan moo tere ñuy def loolu ñu ne bañ lu ñëw rek ñu ciy xool le mouton noir ak di xool hey eh, lii boo demee non xoolal côté le positif wa tamatta fi subhi ma dumta fiihi laa taxaf an yazuula xatta yazuula <laughs> loolu la Iliya Abu Maadi doon wax laa <laughs> wa fi subhi waa esprit boobu nag bu baax li mu wax même bu dee ne bon <laughs> Iliya Abu Maadi moom benn poète euh, kii al Mahjar bu bokk ci libanais la woon ñi nga xam dañu voyage yi dem Europe yooyu ci dix-neuvième vingtième siècle yi vingtième siècle bi boobu après ci poète yooyu la bokkoon moo doon wax ci yenn ci kiiwam watamatta fi subhi ma dumta fiihi laa taxaf an yazula hatta yazula euh, naan deel deel ba mooy deel bànneexu di jël sa plaisir fi sub ci suba gi brise matinale weeg yooyu ak ni mu demee yow bul xool tout le temps rek ngay xool côté bu coté bu baaxul xoolal ne lu baax la profiteel ci loolu bul ragal naan euh, kii na waaye bala kii mu daal di dem mu ne déedéet bul ragal lool laa taxaf bul ragal mu dem nga ne fa di hésiter naan way ba ba ba ba nag brise matinale bu neex boobu raw la loolu lim ci ñublu <laughs> moo loolu mooy que ne àddina bi lu ñëw xoolal côté positif bi te nga nekk mutafail koo xam ne da positive positiver les choses di xool côté nga nekk koo xam ne mutafail nga ku optimiste ba nga nekk pessimiste mutashaim koo xam ne moom euh, moom moom tout le temps euh, euh, moom moom moom pessimiste rek lu ñëw rek mu ne wuu lii moom moom du jur jàmm yonent bi alei saatu salaam nag kaana yuhibbul fa'l al hasan moom dafa bëggoon di moo tax tur yi nit bu ñëwee tudd nen ni gisoon nañ ko ci xare yi gisoon di tudd nen mu ne ah kontaan leen ndax kii diw noonu la tudd ku tudd Sa'id waa Sa'id texe comme loolu moo tax mu gis ci ak texe ci lim jëm yu mel noonu ah, léegi mu ne moom yeneen tubaab saaf saaf ne gis naa ci gént bi. baqaran ak nag goo xam ne tusbax bu ñuy rend wallaahu xayru mbiru yàlla lu baax la war a aytu say fii ma gis sama jaasi ji di zalfaqaar in fasam mu daal di damm min indi zubati mooy ci cat bi fi la waxoon sànk mu ne bihi fulul dafa am ay damm-damm mooy dafa am ay damm-damm sama jaasi bi ak mu ne fa karitu hu bi ma gisee lool nag bëgguma ko li ma gis sama jaasi gi damm nag bëgguma euh, gis loon gis gi ma ko gis daal mu damm du lu ma bëgg daal waxuma te ñaar yii nag ma gis nag wu ñuy rey jaasi yu am ay damm-damm waxuma mu wala gu damm ci cat bi waxuma musibataani loolu de ñaari musiba la war a ay tudda gis naa anni fii dirin hasina gis naa nag sama bopp man rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma nekk ci mubbu koŋ boo xam ne bu protège boo xam ne bu baax la wa inni taman murdifun kabshan maa ngi daldi euh, euh, nu mu tudd di supporter benn kuy mu ne fa lamma axbarahum rasulullah bi ru'ya qaalu ya rasulullah madha awwalta ru'ya nee bi mu leen waxee lool ci riwaaye bi moom dane yonent mi alei sat selaam ko wax sa am wax leen li muy tekki ñu ne ko waa léegi lan ngay tekkee sa kii bi sa gént gi mu ne awwaltu albaqara alladi ra'aytu nafaran fiina wa fi lqawm wa karihtu maa ra'aytu bi fii mu ne li nga xamante ne nii daal moom laa ko tekkee gëléem nag wi ma gis ñu rey ko mooy ne benn mbooloo boo xam ne ci seen biir tey ci ñun boo xam ne noonu lañ leen di def mooy bon dina am ñu bari ñoo xam ne dinañ leen rey wa karitu ma ra'aytu say fii li ma gis nag sa jaase muy damm damm yooyu bëgguma ko voilà léegi euh, loolu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax mu ne kon mu des kii bi mu ne awwaltul kabsha annahu kabshul katiba kabshu katibatil adu yaqtuluhu Allah wa awwaltu dir'a al-hasina al-madina famkuthu waj'alu ad-darari fi al-atam fa idha dakhala alayna al-qawmu fi al-azqqa qatalnahum wa rumu min fawqi al-buyut léegi nag yonent bi alayhi salaam ba léegi ci riwaayu Seydina Muusa ibn Uqba nekk ci li nga xam ne mooy dalaa'ilu nubuwwa bu imaam al-Bayhaqi rahmatullahi alayhima léegi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu leen tekkilee bu njëkk bi mu ne leen kantaa euh, kab euh, muy kuy bi ma supporté loolu damaa gis ne mooy sangu contingent armée Quraysh bi yaqtuluhu Allah buur yàlla dina ko rey tey ki yor seen drapeau buur yàlla dina ko rey tey wa awwaltu diraa alxasina madina kantaa bu bukkoŋ goog ma daal di koy tekkee Medina léegi nag kon léegi fi ba fii li ñu gis riwaaye yi ñu gis yépp ci lenn rek lay wax boo seetloo ci lenn kese kese kese kese kese la wax mooy lan mooy ci gént gi géntug yonent bi aleyhi salaatu bi nga xam ne moom la gént keroog bi nga xam ne ci la Quraysh jege si léegi nag imaam Muusa ibn ba du ñu defal nag léegi ginnaaw bi ñu paree ci yooyu mu ñuy defal nag li nga xam ne mooy li ci tegu di ñu wax li nga xam ne moo ci tegu mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ah te na ko noonu ni ko imaam Muusaa ibn ba solo noonu na ko ibn ba tamit solo ak imaam ibn Isaaq moom dina ñëw ci li mu wax ginnaaw bu ñu paree ci riwaay imaam Muusaa ibn Uqba bi na ko noonu imaam ibn Saad ak ñeneen moom lañ solo ci riwaay yiñ la waxoon ca début ba mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal bi mu leen tuddalee kon gént googu tekkil leen mu ne leen in ra'aytum an tuqiimu bil madinati wa tad'uuhum haythu nazalu wa tad'uuhum wa tad'uuhum haythu nazalu fa in aqaamu aqaamu bi sharri maqaam wa in hum daxalu alaynaa qaatalnaahum fiihaa loolu mooy riwaaye imaam ibn Isaaq mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nag ginnaaw bi mu leen waxee gént googu ne leen fa in ra'aytum an tuqiimu bil madinati wa tada'uhum haythu nazalu ne leen nag ah bu ngeen gisee mooy da leen di proposer Allah Allah oh Allah xoolal rek yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo tax masalatu shura gisoon nañ ko ndeysaan ci ghazwatu Badr mooy looloo doon loolooy loolooy doon dundum amruhum shura baynahum wa shawirhum fil amr wa idha azamta fatawakkal ala allah wa shawirhum fil amr waaw mu ne saxaaba yi radiyallahu in ra'aytum bu ngeen gisee an tuqimu bil madina ngeen daal di des biir Medina gi ngeen bañ a génn comme que ci biir man nag li ma gis man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy nañ leen bàyyee fa ñu ne ñun ñu des Médina armé wu jusqu'aux dents ngir xaar fii wa tada'uhum ñu bàyyi leen haythu nazalu nañ leen bàyyi foofu la ci jabalu aynay ni ñu nekk foofu nañ nañ nañ nekk foofu bu ñu taxawee seen taxawaay boobu taxaw nañ fu gën yées ndax foofu moom manuñu faa amee liñ bëgg ndax ñu duñ leen fa fekk bu fekkee ne fii lañ des te fii manuñu fee pénétrer ndax ñoo leen fi gën a xam wa inhum daxalu alayna qatalnahum fiha bu ñu duggee suñu biir nag jóge fa ñu nekk ndax gisuñu ñu agsi Medina ñu xeex ak ñoom fii ci biir Medina loolu mooy riwaaya imaam Ibn Isaaq riwaaya Muusa ibn Uqba biñ la wax sànq nekk ci Dalaa'ilu Nubuwwa bu imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane famkusu waj'alu zaraariya fi al-aataami fa in daxala alayna al-qawmu fi al-aziqati qaatalnaahum wa rumu min fawqi al-buyuut mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw loolu bi mu leen waxee gént gi mu ne leen kon nag famkusu waj'alu dharariya fil atam man li ma leen di digal mooy ngeen des Medina nañ des Medina bu ñu génn waj'alu nañu jël az-zarariya jigéen ñi fil atam yi def leen ci kaw étage dëkk bi ndax ay forteresse la woon yu ñu tabaxoon mu ne ñu def leen ci kaw forteresse Medina yi waaw bu ñu ko bu ñoom ñu nekk fa lan lañ fay def mooy ñu def mooy mooy embustade leen waa Quraysh waaw fa in daxala alayna al qawmu fil aziqa bu ñu duggee nag ci ruelle Médina yi nga xam ne ruelle léeg-léeg day am impasse ay impasse aziqa dañ koy woowe impasse tamit mais man na nekk yoonu jàll man na nekk impasse mooy ruelle Médina yi bu ñu fi duggee ñoom waa Quraysh qaatalnaahum ñu xeexam ñoom ci réel yi ndax ñoo leen ko gën xam wa rumu min fawqil buyut jigéen ñi ci kaw ak ñi ne ci kaw di leen sotti ay comme yu mel ni ay ndox mu tàng ay xeer ak yu mel noonu ak lu ñu am ay flèche ak lu ne ñu leen ko yónnee di leen ko yóbbandi ñoom waa Quraysh su feñ ne ci biir ah loolu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi wax saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum bi nga xamante ne nii loolu la wax imaam ibn isxaaq ne wa kaana ra'yu abdillah ibn ubay ibn salul ma'a ra'yi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yara ra'yahu fi dhalik wa an la yaxruja ilayhim wa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yakrahu al-xuruuj mu ne ka kanta Ubay ibn Abdullah ibn Ubay di président naafiq yi moom cette fois-ci nag dafa fekk ne waxoon nañ la ñoom ñu ngi tuub après ghazwatu Badr ndax seen intérêt nekkatul woon lu ci diine ju bees yi te defetu Quraysh tiital na leen léegi nag comme ko yonent bi alayhi salaatu salaam dafa dajale saxaaba yi di leen wax loolu wax leen gént géeg yooyu Ubay ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul yonent bi alayhi salaatu salaam nee nañ des fii ci Medina ah moom fekk loolu tamit mooy li nga xam ne moom la Abdullah ibn Ubay ibn Salul al munaafiqul moom it loolu la gisoon këne bu ñu génn bu ñu génn di dem di fekk Quraysh fee ci jabalu Aynayn buñ fa dem bu ñu fa dem nañu des fii fii ci Médina waaw bu ñu ñëwee ñu xeex ak ñoom ci biir dëkk bi ñoo leen ko gën a xam loolu moo nekkoon tamit aviwu Abdallah kon ibn Ubay ibn Salul waaye wa ra'yu ak al akaabir min al muhaajiriin wal wax moo doon tamit aviwu ñi ponkali saxaaba yi ci muhaajiruuna yeek lamsaar yi pas ñoom ñépp ne ñi ci gën a ñi mooy saxaaba yu mag yi moo xam muhaajiruuna yeek lamsaar yi boole leen ñoom ñépp ci dañu ne woon mooy pas ñépp mais ñu bari ci ñoom dañ ne woon nañ def li yonent bi alayhi salaatu wasallam wax ñoom it loolu lañ gis mooy nañ def opération d'embuscade nañ leen bàyyi ba ñu dugg dëkk bi ñoom xamuñu fi duñ fi ñëwee bu bàyyiwuñ fi nañ bàyyi ba nañ leen bàyyi ñu ñëw na Quraysh qu'il soit que qu'elle vienne qu'il que que l'armée de Quraysh vienne qu'elle vienne ici loolu la akaabiru as-saxaaba min al-muhaajiriin wal ansaar ak Abdullah ibn Ubay ibn Salul ñoom loolu lañ gisoon waaye waaye waaye waaye imaam ibn Isaaq raxmatullah alayhi ne fa qaala rijaalun min almuslimiin mimman kaana faatahu badr yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam uxruj binaa ilaa a'daa'inaa kantaa mu am yeneen góor yoo xam ne nag ci jullit ñi nga xam ne fekke wuñu woon Badr Badar da leen rawoon ndax fekke wuñ ko ndax Badar ba ñuy génn yonent bi alei sa salaam dane am njëgg lañuy ñuy jëli te ku yorul sa warwaay fii duñ la xaar ngay dem di ko jëli ku amul warwaayam fii jéggal nañ la bala ñoo njëgg mee raw ñu dem Badar am léegi nag ñooñu nga xam ne Badar da leen raw ñoom nag lii lii lañ doon xaar ñu ne yonent bi alei salatu wasalaam ah déet ñun daal gis nga li ñu gis ñoom yaa rasulallah yow ndaw yàlla uxruj bina ila a'da'ina ñun li ñu bëgg mooy nga génne ñu génne ñu ñu dem fekk Quraysh fële ñu nekk laa yarawna anna jabunna anhum wa da'ufna ndax il faut pas nag donner à Quraysh du grain à moudre nag ndax Quraysh bés bu ñu yégee ne ñun génnuñu dañuy foog ne ñun dañoo ragal ah kon nag génn la ñun génne ñu ci suñu noon yi ba ñoom ñu bañ gis ne ñun dañoo ragal wala dañoo yonjox wala dañoo faible moo tax ñemewuñ leen a fekk fi ñu ne Quraysh si génn seeni kër ñu naan déet ñu ñëw ba suñu suñu suñu suñu suufi kër yi ñuy naan déet ñu saccager suñu mbay yëpp ñu daal di koy jox seen fas yeeg yooyu ñu raafal yépp lekk lépp suñu tool yi ah ñu teg ci bañ a génn non ñun bu ñu génnul bu ñu génnul Quraysh day foog ne nag day foog ne ñun ay tàppet lañu dañoo ragal wala boog dañ nee na bon <laughs> non génn ñun daal liñ lay wax yonent ba lay saab saab di la ko ñaan waaye waay waaye génn lañu ñun laa yaraw na an naa jabun na anhum buñ foog buñ foog ne dañ leen ragal ba pare ñun dañoo ragal déedéet ñun daal loolu lañ bëgg fa qaala Abdullah ibn Ubay ibn Salul bi gaa yooyu saxaaba yooyu waxee loolu radiyallahu anhum wax loolu yonent bi alayhi salaatu salaam Abdullah ibn Ubay jëlaat parole bi ne yaa rasulallah sallallahu alayhi wa aqim bil madina wala taxruj fa wallahi maa xarajnaa minha ila aduwin lana qat illa asaaba minna wala daxalaha alayna illa asabna minhu fa da'hum ya rasul allah fa in aqaamu bi sharri majlis wa in daxaluu qaatalahum alrijaalu fi wujuhihim wa ramaahum alsibyaanu bilxijaara min fawqihim wa in raja'u raja'u xaa'ibiina kama jaa'u kii ne abdallah ibn ubay ibn salul ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bul déglu ñi yaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam aqim bil madinati laa tax laa laa naxruju ilayhim ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam non bul déglu ñii li ñu wax ñii naan lañ leen génn ay kii buñ gis ne dañoo ragal ak yooyu donc ñii bu leen déglu aqim madina desal Medina bii wala naxruj ilay ñun bu ñu génn dem fekk leen foofu ñu nekk ñoom waa ci jabalu Aynayni ñoom waa Quraysh ndax kat fa wallahi maa lay waatal ci yàlla man Abdallah ibn Ubay ibn Salul te nag je suis un homme d'expérience je vous parle ci man li may wax mooy lu ma dund la wallaahi fa wallaahi maa ngi wax ci yàlla man Abdullah ibn Ubay maa xarajnaa minha ila aduwin lana qat illa asaaba minna ne gis nga Medina gii mooy ne biñ fi ñëwee yow yàggoo yàggul waaye man mii nga xam ne man lañ naroon sax fal buur laata nga fiy ñëw bi ngay ñëw noonu man ku man li may wax par je parle ak expérience mooy du nit koo xam ne damay ñëw di wax noonu di waxantu gis nga maa ngi wàcc yàlla ne Medina gii ma suñu koo génn di dem di fekk suñu benn noon ñun waa Aws ak waa Xasraj lu dul ne ñooñu gañe nañu fu ñu mës génn ci xeex di fekki ab noon noon ba dañuy gañu ñun waaw wala daxalaha alayha illa asab alayna illa asabna waaye nag suñu benn noon masula dugg fii Medina fekk si ñu di xeexal ñun lu dul ñoo ko gañ kon nag fadaahum ya rasulallah kon man daal li dama je réitère maa ñu waxaat li ma la waxoon sànq bàyyil waa Quraysh fële ñu ne fa in aqaamu ñoom aqaamu bi sharri mahbasin wala bi sharri majlis bu ñu taxawee fa ñu nekk foofu ay nañ nañ fa des buñ fa desee ñoom des nañu nekk foo xam ne fu yées fañu ne loolu na kon bàyyi leen fa wa in daxalu loolu mooy possibilité yi lii la yow desal fii bu ñu génn bàyyi leen fañu ne bu dee nag dañoo mujj jël réseau ñoom waa Quraysh ne fa la des mais aqaamu bi sharri mahbas ñoom taxaw nañu fuy bon ci fañ ne ndax lañu bo la leen nga la tax ñu jóge Quraysh duñu ko am bu dee jëluñ décision ne duñ jóge fañ ne ndax ñun du ñun ñoo leen di fekk waaw loolu mooy première li mën a nekk soit rek soit loolu wa in daxalu xaatalahum rijaalu fii wujuuhihim léegi nag bu dee dañoo jël résolution que ne comme que jul gisuñ jullit ñi ñëw ñu fekk suñu fii ci dëkk bi fii ci Medina mais buñ duggee agsi fii ñoom waa Quraysh qaatalahumur rijaalu fii wujuuhihim góor ñi ñun góor ñi ñu jàmbaarloog ñoom nag xeex ak ñoom bam saf wa ramaahumun nisaa kantaa jigéen ñi nekk ci kaw forteresse kaw kaw terrasse yooyu ramaahumun nisaa u jigéen ñi wa sibyaanu ak ak xale yi di leen xaañ di leen sànni bil xijaara ak xeer yu rëy leen di jox Quraysh bu ngeen gis mu jege fi toj leen bopp bi na xeer yépp nañ teg ci kaw forteresse kaw terrasse yi ay xeer yu mag lu ñu mën di am nañ ko fa teg bu ñu dugg see daal jigéen ñi xale yeeg ña leen ciy jàppale leen la nañu bàyyi nañuy viser gaay na bopp nay dal ci bopp yi di leen massacrer noonu yonent bi aleyhis salaatu was loolu moo mën a ne loolu defal soit loolu am fa in raja'u wa in raja'u troisième position troisième possibilité ginnaaw ñu des fa ñu des di xaar ñu génn bu ñu gisul ñu def ñoom euh, duñu ñu a dugg ñu ñu jël résolution ne duñ jógee jabalu ay nañ wala ñu ne dañuy dugg wala ñu jóge foofu daal di dellu wa in raja'u bu ñu delloo raja'u xaa'ibiina kama jaa'u dinañu dellu nekk ñoo xam ne ñu comme ni nga xam ne noonu lañu dugge fii accès fii ci dëkk bi ñëw fee ci jabalu Aynayni jege Medina loolu la Abdullah ibn Ubay ibn Salul daldi wax ginnaaw bi ñële waxee euh, ñoom euh, ci saxaaba yooyu fekkewul woon Badr waaye nag ñépp du ñuy fekkewul woon Badr am na ñu fekke Badr bokk ci saxaaba yu mag yi ñoo xam ne avis bii lañ yamoon mooy nañ génn fekk leen foofu moo tax mu ne fa qaala Hamzatu ibn Abdul Muttalib wa Sa'd ibn Ubaada wa Nu'maan ibn Maalik fi taa'ifatin min al-ansaar mu ne Seydina Hamzatu ibn Abdul Muttalib ak Seydina Sa'd ibn Ubaada ñoom ñépp gis nañ seen tarjama walillaahi alhamdu wal minna wan Nu'man ibn Malik moom insha allah ko gis dinañ def tarjama moom Seydina an-Nu'man ibn Malik fii ta'ifatin min al-ansaar ci benn mbooloo ci waa lansaar Seydina Hamza fu ci waa muhaajiruuna yi min akaabiri saxaabati rasuulillah bokkoon ci ponkali saxaabaa yonent mi alayhi salaam ak Sa'd ibn Ubaada moom mi ñëwul woon fekkewul woon waaye yonent bi alei satu da ko jox ci butin bi comme si ku fekke woon Badr moom Sa'd ibn Ubaad moo ak no am Nu'man ibn Malik ci benn mbooloo ci amsa ansaar yi ñu ne yonent bi alei satu salaam ginnaaw bi Abdullah ibn Ubay waxee deux waxaat yonent bi alei satu lii ne ko bu ñu génn ndax man homme d'expérience la suñu xare yi buxaas yeeg yooyu xam naa ci dara ku ñu mas a xeexal ci biti génn fekk ko mu gañeñu te ku fi mas a dugg ñu gañe kon desal fii te nga bàyyi yu fële soit ñu taxaw fa ñu des soit ñu dugg si ñu xeex ñoom soit ñu dellu nekk ñu kuttus ñu perte ñoom Seydina Hamza Sa'd ibn Ubaada ak ak Nu'maan ibn Maalik radiyallahu anhum ci mbooloo ci wàllu Ansaar ñu ne inna naxsha ya rasulallah an yadunna aduwana anna karihna alxuruja ilayhim jubnan an liqaa'ihim fa yakunu hada juratun minhum alayna wa qad kunta yawma badrin fi salaasati mi'a fi salaasi mi'ati rajul fa zaffaraka allahu ta'ala alayhim wa nahnu al yawma basharun kathiir qad kunna natamanna hada al yawm wa nad'u allah ta'ala bi fa saaqahu allah ta'ala ilayna fi saahatina ñoom ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam di mbooloo moomu ñu lim léegi ñu ne yonent bi alayhi wassalaam ñun dañoo ragal yow ndaw yàllali am an yadunna aduwuna anna karihna alxuruja ilayhim jubnan an liqaa'ihim ñu commencé seen intervention ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñun dañuy bañ suñu noon yi li ñu njëkk wax sànq ñu wax ne nañ génn xeex ñoom ñun ñoom li ñu wax moom la ñuy waxaat que ne ñun dañuy bañ suñu noon yi gi foog foog njortu na ñun dañoo li tax ñemewuñ leen a fekk si fële ñu ñu nekk ñoom waa Quraysh ragal a tax ragal a dajeeg ñoom laaleeg ñoom ci xeex moo tax te nag loolu fa yakunu hadha jur'atun minhum alayna te gis nga bés buñ leen mayee loolu noonu ñu am njortu boobu ci ñun que dañoo ragal a dajeeg ñoom loolu da leen di gina tax ñu gin ñoo ñeme gina ne waa lii day wane ne ñii dañoo ragal léegi nag on va nañu nañu nañu nañu redoubler nag suñu effort ngir dem faagaagal leen ndax le fait que ñu yëg ñu ngi fi ñeewu ñoo génn day wan ne dañoo ragal kon yonent bi alei saab-saab dañuy bañ ñu ragal ne suñ suñu ñàkk ñëw gi loolu noonu ragal la te loolu day tax ñu ginnoo ñeme waqad kunta yawma badrin fi salasati fi salasimi'ati rajul ñu ne te yow yonent bi alayhi salaatu bésu Badar mais trois cents lañ woon fa zaffaraka allahu taala alayhim buur yàlla def nga gañaleen wa nahnu al-yawma basharun kathir tey ñu bari lañ biir Medina lañ ñëw buntu Medina lañ ñëw tey ñu bari lañ trois cents nga woon buur yàlla fex def def nga gañee tey nag ñu bari lañ qad kunna natamanna hadha yow yawm ñun nag surtout ñi nga ñun bés bii lañ doon mébét moo doon suñu souhait bés bii waay waay xare gaaw amaat bañ dajawaat ak Quraysh laa leen ñoom wa nadu allah taala bii ñun moom lañ doon ñaan yonent bii lañ doon ñaan yàlla yàlla na waaye bés bii kañ lay amaat waay lañuy amaat ak xare ñaan ngoom fa saaqahu llahu fii saaxatina buur yàlla nangul nañu suñu ñaan xëccal nañu noon biñ doon wax waay waay kañ lañuy dajawaat ak ñoom ñi ñun ci suñu biir ñi masula fekke Badar di ñaan ñoomi ngir lool am buur yàlla xëccal ñu noon bi jëre ko Quraysh mu ñëw ba suñu buntu kër taxaw fi ñuy wax ñu taxaw fii di saccage suñuy suñuy kii kon nag yonent bi alayhi salaatu salaam baal ñu dem loolu la ñooñu wax insha allah kon dañuy yem fii ci kon gis nañ yonent bi alayhi salaatu mu ngi ci waxtaan ak saxaaba yi radiyallahu anhum ci jotaay bii di ñëw incha allah ci est-ce que dañuy génnam déet ñoom wax na leen gént gi wax leen nañ des saxaaba yu mag yu bari loolu lañ àndoon Abdullah ibn Ubay naafiq bi lool la ndax da ci am intérêt mooy bon dinañ ko gis après waaye ñoom ku mel ni ñoom sëy Seydina Hamza ak ñi fekkewul woon ghazwatu Badrin ñoom nag ñoom liñ bëggoon mooy ñu daje ak Quraysh génn fekki leen léegi lan moo topp ci discours bii